ñu ngi woon ba léegi ci lettre yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam doon yónni buuri jamono ñoo jële ñu ngi woon nag ci yi mu yónni woon gisoon nañ ci jotaay bii weesu yi nga xam ne moom la yónni al-Mundhir ibn Sawa muy al-Mundhir ibn Sawa moom gisoon nañu ko te mu boole woon ko ak ki nga xam ne mooy al Alaa ibn al moom la ko joxoon radiyallahu taala anhu ardaa ginnaaw gi ñu ngi woon ci beneen lettre boo xam ne moom la yónnee woon ci buuru Oman ñaar lañu woon muy ki nga xam ne abd ak jayfar wala jayfar ak abd ibnayil julanda ñoom ñaar ñépp di doomu ku ñuy wax al julanda te ki mu joxoon lettre boobu moo doon seydina amr ibn al radiyallahu taala anhu wa ardaa ñu ngi woon ci discussion bi dox diggante abd ibnul julanda ak ki nga xam ne mooy seydna amru ibnul as ndax gis nañ ne bi mu ñëwee nee te ñoom ñoo ne woon kon comme niñ ko waxe sànk ñaar ñi nga xam ne ñoo jiite woon Oman te ñu gën xam côté boobu tey ci le sultanat le sultanat de Oman de Oman waxoon naa bu dee Amman mooy capitalu al Urdun Jordanie kanta Umman loolu ab dëkk la bu siiw boo xam ne xam nañu ko nekk ca péninsule arabique ci pays golfe ya kon ñu ngi woon ci discussion bi entre Seydina Amr ibn al-As ak frère Jayfar bin Abd ibn al-Julanda gisoon nañ ne Seydina Amr ibn al-As radiyallahu taala anhu moo ñëwoon indil ko lettre bi comme ni ko alayhi salaatu wassalaam joxe ñu nekk nag di waxtaan mu koy laaj ne ko ah waroo woon njëkke ci man sama mag nga waroon a njëkke di jay far ndax moo ma mag te moo ma gën yey ci nguur gi même bu dee maak moom ñoo koy partager ndax dañu amoon pouvoir bicéphale pouvoir boo xam ne ñaari bopp la am waaye rakk ji moom am na <clears throat> teggin te yëfi àddina kese taxu koo jóg en tout cas wala même bu dee ne ñoom seen yoon newuloon cooy waaye amoon na éthique boo xam ne bu tax xalaatul ne waaye tee maa éliminer sama frère bi sama grand frère bu ko defee ma des ak moom moom it grand frère bi it waxul ma éliminer sama rakk bi ñoom ñoo àndoon doon yor foofu kon Seydina Amr ibn al-As njëkke ci di waxtaan ak moom ba koy laaj na ko sa mbiru bàyyi waa yow sa bàyyi eh, moom de suñu modèle la ana la def ak diine jii nga ne yow moom moom lañ la yónni mu ne ko sama baay de moom dafa faatu te tuubul woon ci lislaam soppoon naa nag mu tuuboon te dëggal man mii nag di wax ak yow di Amr di doomam man maag mooma bokkoon xalaat ba ni buur yàlla di ma gindee ci lislaam voilà foofu lañ yemoon ci jataay bi weesuñu waroon a continuer tey discussion bi kon abd ibnul julanda malikul ummaan mu kontine laaj yi ne ko fa mata tabi'ta mu ne seydna amr ibn al kañ nga topp depuis kañ nga topp di nga topp seydna muhammad sallallahu alayhi wa mi nga ne moo la yónni lettre bi qaal qultu nee na man amr ibn al ma ne ko qariban mane ko man nag bi ma tuubee yàggul yenn yàgg yi mooy duma ci as-saabiquuna al-awwaluun bokkuma ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci lislaam déet man bi ma tuubee yàggul ndax wax naa la ne leetre bii nii li événement yi di wane mooy yonent bi alayhi salaatu bi mu ko bindee ak bi mu génnee àddina yàggut ndax Seydina Amr ibn al-As bi yonent mi aleyhi salaatu salaam di génn àddina mu ngi ko fekk foofule mu demoon noo taxoon ma ne la lettre yi du ne benn période kese lañ ko bind comme ni nga xam ne wax nañ ko fi waxati ko waxati ko waaye comme que dañoo nekk ci rasaa'il yi fii nii dañ fiy dajale yépp lettre bataaxal yépp yi nga xam ne pas yépp yépp du tout yi bind ay jullit ak yooyu non. mais yi nga xam ne moom la bind buur yi te mu nekk loo xam ne lu siiw la te waa ahlu siyari wal maghazi di ko tudd raxmatullaahi alayhim kon mu ne ma fa mata tabi'ta moom Abd ibn al mu ne ma déppi kañ nga ko topp nee na ma ne ko qultu qariba ma ne ko man nag bi ma ko toppee moom seydna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàggul bi ma duggee ci diine ji comme wax naa la sànk ma ak sama bàyyi bokkoon luñ doon xalaat mooy bañ diine ji waaye nag buur yàlla gindi na ma far na ma gindi nee na fa sa'alani ayna kaana islaamuk ginnaaw loolu moom abd ibnul julanda mu ne ma waaye fan nga tuube ndax yow Quraysh lañ la xame fa lañ xamee sa baay mi nga xam ne ñun xam nañ ko yow it fa la xamee ndax Amr dañ ko xamoon c'était un personnage boo xam ne c'était un fin fin diplomate ma'lumun 'inda al-muluk aw ba'dihim ku xamoon ku ñu xamoon la ci cour royale yi wala yenn ci ñoom comme an-Najashi ñooñu ak ñoom ñii di maliku malikal Oman mu ne ko kon yow fan nga tuube qultu nee na ma ne ko inda najashi ma ne ko man de tuubew ma Medina de tuubew ma Quraysh makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman waaye fi ma tuube mooy ca an najashi Éthiopie Abyssinie mu ne wa axbartuhu an najashi qad aslam ma tegal ko ci ne ko xam nga loolu da koy jaaxal daa mais kii kii kii kii ku dëkk ab Quraysh koo xam ne ca Quraysh la dëkk kiy woote bokk ci ñoom mais gàddaay dem Medina moom muy tuub amul fenn fu muy tuube lu dul mu dem ba Éthiopie di fa tuub mais loolu gis nañ processus bi nan la fa Seydina Amr ibn al ba muy génn Quraysh di daw après sulhul Hudaybiya di dem loolu tuubi yóbbu ko woon da doon rawale diineem ndax jàpp na ne Makka c'est waa Makka bataille de communication bi moom ba ñu ko perdre yàgg na léegi nag li des mooy bataille bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy bu jaas yi ak pouvoir économique ak politique bi moo ci des te loolu ay question de temps kese la deux jours peut-être des semaines peut-être des mois peut-être un an man nag Amru ibn al-As duma fi toog gàcc boobu dima fi fekk rawatina sama diine jii laay ñoŋali looloo ko yóbbu woon moo gaayam àndoon ak moom ci xalaat boobale mu convaincre ñu dem Éthiopie moo tax il faut nga vraiment mooy demul Éthiopie ngir tuub da doon dem ngir rawale diine Quraysh gi mu nekk nee na nag ma ne ko man nag ca an-Najashi foofu le falaa tuube wa axbartuhu anna an-Najashi qad ma tegal ko ci ne ko mais négus bi sax an-Najaashi mi nga xam moom ci boppam tuub na léegi jullit la qaala nee na ma abd gëmul mbir mi mu ne ma fa kayfa sanaa qawmuhu bi mulki <laughs> mu ne ma waa léegi bi mu tuubee moom ay ñoñam mooy gaa yi dëkk Abyssinie ñi mu jiite may lan lañ def ci nguur ga dañ koo bàyyi mu nekk ñoom niñ leen xamee ci christianisme seen buur bi nekk jullit nan lañ ñoom nan lañ mujj def moom ci nguur gi fa qultu nee na man amru bnu al ma ne ko aqarruuhu wattaba'uhu radiyallahu anhu mu ne ñoom de saxal nañ ko ci nguur ga wattaba'uhu te topp nañu ko xam nga mooy nii la deme mais doon nañ ko fexeel ngir jële ko fi comme niñ ko gisoon ci riwaaye bu imaam ibn Isxaaq comme nañu ko fi tudde woon ba nga xam ne gaa yi ci lañu waajal ngir bëgg ko fa jële ndax dañ ne ko danga bàyyi suñu diine maam yi diine ji nga xam ne ñoom suñu maam bàyyi loon muy xëya nga bàyyi ko fi du dugg diine ju bees ba mu bindal ñoom Seydina Jaafar ak ña fa woon utal leen ay gaal ñaari gaal teg leen ci ne bu dee ne sama jàmmaarloo bii may jàmmaarloo ñii dañu ma gañe dem leen fu leen neex ngeen dàq gaal yi dawal gaal yi dem bu dee ne nag maa gañe yéen ngeen des fi te mu bindoon ak ngëm yàllaam ak yépp moom an Najaashi après ñu def suñu boroom def moom mu gañe voilà léegi nag ginnaaw gi ñu bàyyi ko fa mooy ñépp dal di mujj <coughs> duggaat ci raa yi moo tax mu ne aqarruhu an Najaashi de waa ñoñam defuñ dara dul aqarruhu dañ ko saxal ci nguur gi wattaba'uhu ñu topp ko qaala abdu maliku Ummaan mu ne ma wal asaaqifatu war ruhbaan tabi'uhu mu laaj ma beneen laaj ne ma mais c'est c'est c'est proche kii mooy ñi nga xam ne ñoo yor affaire diine ji waaw asaaqifa yi ñoom ñi nga xam ndax ñoom dañu amoon doole eh, loolu léegi la nii rek personne mooy ci yenn état yi ndax am na réew yoo xam ne. Eh, côté spirituel bi dafa am doole xam nga dëkk bu mel ne Arabie saoudite li nga xam ne fa la boroom xam-xam yi doole bañ fa am mais bokkul ak jamais benn mais mais xaajulul niroo suñu pays yi suñu réew yii ay Sénégal ak Mali yi non yow Sénégal ak Mali yi boo fa nekkee boroom xam-xam bu mooy bu tax mooy mooy mooy boroom xam-xam quoi waxuma koo xam ne. dañ naan maamam moo doon diw kooku waxuma ko loolu moom foog naa léegi xam nañ ko saa buñ ci àggee ma leeral ko maamam may diw taxul mu doon li maamam doonoon te loolu ñun fenn rek lañ ko d'accord ci affaire diine waaye diw maamam moo doon euh, président Lamine Gueye taxul nga ne ko kon kaay jiite suñu assemblée nationale bi nañ leen ko fal gaaw jarul sax fal nañ ko tab nañ ko jël rek mu jiite ñu ndax maamam ku ñu xamoon la muy président Lamine Gueye dépp kenn du ko def maamam moo doon kii yée yow xanaa xamoo kii Pierre et Marie Curie ñooy maamam laa ilaha illa allah biologiste yu yële ñu xam médecine yoo yële ñoo mooy maamam ay wa na ñëw dooy def loolu kenn du ko nangu bàyyam ma doon docteur Njaay mi fi newoon mooy baayam jóge na fi nañ fal doomam comme que moo fi mag mu yor lengey hôpital bi kenn du ko def diine ji kepp ngay gis ak affaire u aada yooyu waaw bu dee affaire aada loolu beneen affaire la mais yu ñu wax nii yëpp nag ay médecine ak yooyu yëpp diine jee ko ëpp doole mooy xam-xam loolu lépp xam-xam la boo xam ne sharia day wax ñu ut ko xam ko voilà mais mooy xam-xam bi nga xam ne moo jëm ci wàllu diine boobu exclusivement réservé ci loolu moo ëpp doole yooyu yépp léegi yow ndax looloo tax ñu bind la mooy sensu sa bind la wa maa xalaqtul jinna wal insa illa buur yàlla nee na binduma jinneeg nit lu ngir ñu jaamu ma kon loolu mooy objectifu yow ñu bind la yeneen yépp yooyu parce que pour nga jaamu yàlla foog nga am santé foog nga am looy dunde moo tax yooyu noonu man da ñàkk voilà moo tax mu defal leen suuf si ba pare ne leen fa kulu famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur mooy nag yooyu yu ngeen ci am dund gu neex lekk gu neex di dox di tabax ci kaw suuf di ci dox di ci tabax ay route ay ay ay ay jardin ay villa ay usine lu ngeen ci mën a def xam ngeen ne wa na ngeen yëg ne wa ilayhi te ci moom buur yàlla mi leen defal yooyu yëpp nag am nu suuru fa ngeen di dekkee fa la leen di dajale yéen ñëpp fa ngeen di dellu kon loolu moo gën a sérieux fopp xam-xam bii xam bii tax lan ngay jaamoo yàlla lan la suñu boroom namm ci yow li muy xaar ci yow nga jaamoo ko loolu moo ëpp doole lépp léegi ñun foofu nag lañu d'accord ñu naan diw diwa yoon maam wala mooy baayam aywa automatiquement na dem te ñun ñoo ko tey ki lay wax lool moo ko tey ñi ci ëpp ñoo ko tey ndax bu ñu amee laaj bu sérieux ci diine laaj ci diine rek ci sharia duñ ko ko laaj ndax ñoom ci seen bopp ñoo gën xam ne waa ji capable tontu leen xamu ko te ku ma weddi ku ma weddi rek yow loota loolu mooy mooy mooy quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi ci ñi nga xam ne ñoom ñoom seenub sëriñ jàppewuñ ko dara lu doomu diw la ño boo seetlee quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi ci ñooñu bu ñu amee benn laaj ci sharia duñu ko ko laaj te bu ñu gisee ku ko nar a laaj dañ koy mere ndax dañu naan moom dafa bëgg a gag sëñ bi dafa bëgg a tarxiisloo sëñ bi luy tarxiisloo sëñ bi xanaa sëñ bi moom la si euh, maam Abdu doon wax Abdul Aziz si radiyallahu ta'ala doon wax naan bu dee ñun sëriñ yoo xamante ne nii dangeen dangeen ay sëriñ yañ te manuñ leen laaj ci diine dara lu ngeen xam loolu kay jaratu ko wax na dëgg aw kama qaala wala ñu mu ko waxee lu mel noonu la loolu dama gëj déglu dama gëj déglu ay kii bu yàgg waaw daanaka war na mat ay bon war na mat ay sept ans yu bari nag temps yooyu moom rek laa doon déglu daanaka waaw dama cee déglu déglu ab affaire yi nag comme que dafa yàgg moo tax affaire yi jàppatuma leen mais lu xaw a mel noonu la wax mais wax na dëgg ak ak li li turandoowam waxoon waxoon kiiwam ba taalibeem ba muy Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh bu Maroc radiyallahu anhu bi mu waxoon taalibeem bi ibnul mubaarak eh, eh, ne ko woon muy ahmad ibnul mubaarak rahmatullah alayhi doon ko laaj bi doon ko jox benn exemple ci pont pour wan ko sëriñ ni mu melal ni mu mel ci taalibe bi mooy mu ne ko pont bi fekk ñu doon jàllu pont mu ne ko pont bi lan lay jariñ mu ne xanaa de ngir ñu jóge benn côté traverse ko dem ci beneen côté bi mu ne ko waaw loolu nag mooy misaalu sëriñ ab cheikh boo xam ne day tarbiya taalibe bi loolu la ko war a jariñ mooy jële ko moom ci niveau bi mu nekk di taalibe bi nekk jamono ji mu ji mu ji mu koy jël traverseloo ko ba mu àgg ci boroomam moom sëriñ bi pont la war a doon pour taalibe bi mu ne ko waa léegi moom pont bi bu jariñatul loolu moom bu dee mënatul lool mu ne ko ah kon damatul jariñ ñu jële ko fi mu ne ko lool nag mooy mbir mi kon kon lool la aw kama qaala lool la mooy tamit lool la mooy lool lay jariñ bu dee yooyu yooyu yow kooku moo sëriñ boobu taxul ñuy wax koo xam ne manul loolu taxul ñuy wax voilà mooy ne bu ñuy wax fii loolu ñun léegi xam nañu li ñuy wax mooy bu ñu nee sëriñ mooy sëriñ boo xam ne bu mat la mu doon a tax euh, kooku noonu mooy ki nga xam ne moom la ñuy wax sinon waxuñu dara waxu waxuñ leneen mooy ne ñun suñu réew yi par exemple sëriñ bu mat sëriñ dëgg-dëgg ku xam diine am xam-xamul diine te di ko jëfe euh, di di di def kéem kàttanam di topp sunna yonent mi alayhi salaatu salaam mais tekkiwul dara suñu réew ah si selon selon ñun ah non non non kooku kooku kooku laa shay moom ah non kooku du tus mooy yow bu ñuy wax sax dañ ko dul sóoraale ci mbir yi kooku eh, kenn du ko sóoraale ci mbir yi dañuy jàpp ne kii moom non non non il fait même pas d'actualité quoi kenn du ko boole euh, euh, ci ci ci yëf yi alors que dëkk yi nga xam ne nag ñoom yooyu dañ faa kii même comme ay Arabie saoudite ni ak tamit pays arabe yu bari boroom xam-xam ni dañ fa nekk ñoo xam ne ñu am ñu am doole lañ euh, ñu am ñu am doole lañ léegi rawatina nag ci dëkk jamono yi su rawatina jamono yi moo tax ñoom dañu amoon puissance boo xam ne moo tax mu koy laaj moom abd ne ko waa mais asaaqifa yi ñoom nu ñu def nu ñu def ak moom asaaqifa yi mooy ñi nga xam ne kilifaay diine ji ñi nga xam ne ñoo yor mbiru mbiru diine ji war ruhbaan ak prêtre yi waa mais ñoom moom lan lañu def tabi'uhu dañ koo topp moom Seydina Amru ne naa am ma ne ko waaw mais dañ koo topp bi yeneen la ci jublu mooy ñoom ñëpp ay jullit lañ mujj non non mooy ne bàyyi nañ ko moom Najaasi li mu gëm voilà du ñàkk ne nag ci ñoom am na ñu ko toppoon loolu moom c'est une moom c'est une évidence que ne am na ci ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy mujj nekk jullit comme moom mais mais li ñu mën a wax mooy li ëppoon te lool réalité bi li koy wane mooy juste moom bu génnee àddina Najaashi bii ki koy topp ci nekk ci ginnaaw gëmul te amul benn soulèvement bu am wala wenn kii alors que an Najaashi bee ba mu nareetu ashama dafa indi woon soulèvement kon mooy topp nañ ko mooy ñenn ñu topp nañ ko ñeneen ñi bon. ñu ngi ci liñ ne mais ñoom amatuñ opposition bu ñuy def ci ci mbiram di ko inqilaab coup d'état ak yooyu xultu nee na bi ma nee ko am ah kay topp nañu ko kilifaay diine yeeg prêtre yi topp nañ ko qaala nag mu ne ma unzur yaa amr abd ibnul julanda maliku mook frère bi jayfar mais freeram am bi ñëwaguñ ci moom fii amr ibnul as dafa ñëw ci moom ba léegi ñu ngi moom dafa ñëw direct ci abd ndax nee na moom moom xam na loolu la ndax xam na ne kii moo gën a neex deret moo gin a neex a waxal te moo gën a ouvert moo tax nag bi mu ñëwee lii day war na kon palais yi palais bi bokku ñoon ñoom fu ñu nekk walla sax peut mu bañ a nekk même pale bi ku nekk am sa pale bopp mais lépp di waa Oman nga jiite ñoom ñu jiite dëkk mu jëkke ci moom loolu la ba léegi ci discussion mook Abd ibnul daal lañ ne Jayfar ñëwaguñ ci nee na nag bi ma ko waxee ne ko mais kilifaay diine yaa ak prêtre yépp topp nañ ko mu ne ma unzur yaa Amru ma taqul wa innahu laysa min xaslatin fi rajulin afdaxa lahu min alkadib mais mbir mi moom moo gëmul affaire bi quoi dana non kii daf ma bëgg convaincre kese ba dugal ma ci diine ju beesam ji mais lii muy wax Najaasi tuub na manaan déet mu ne peuple dañ ko cee saxal ñu naan déet ñi yor diine ji quand nga xam ne ñoo yor tradition wu diine christianisme foofu la ci Éthiopie ak les prêtres yi nga xam ne mais carrière bi ñu def nekk prêtre lépp mu kii bëgg maa wax ne ñoom dañ koo baax wala bokk ñoom gërëm nañ daal li kene seen buur bi ñu bàyyi ko noonu mu ne ko unzur ya amru ma taqul mooy bëggu mooy waxit la mooy bu doon koo xam ne ku ku koo yab la waxu entre gone mooy danga naan ko waxoo li nga wax demewul nii saa yow non yow foog naa da ngay yokk quoi seetaatal li nga mooy façon seetaatal li ngay wax ne lii waxu kilifa la te tamit lii mooy waxi teggin mooy ñu la bëggee wax ne oh yow sa wax jii daal saa yi ça ne personne te tamit foogu ma ne sax am na te sax buñ ko vérifier li muy wax ne man li ma jàpp mooy amul dañ naan la unzur wala fiihi nazar am na lu ñu lees ciy seet mu ne ko nag unzur yaa amr ma taqul mu ne ko amr <laughs> xoolal li ngay wax waaye seetaatal li ngay wax dafa mel ni àndoog sa sabode wala yu mel noonu ndax kat yëgal ne amul benn jikko ci ci nit boo xam ne moo gën a gàccalu que fen wax lu amul moom mooy li nga xam ne mooy li gën a mën a gàcceel nit mooy jikko ji nga xam ne dafa bu ne nit mën na ko am mais bii moom mooy bi nga xam ne bu mooy jikko yu bon yépp mën na la toroxal mais bi dàq mën a toroxal gin laa mën a gàcceel gin laa mën a toroxal mooy wax lu amul kon nag amru seetal li ngay wax wax na dëgg de Allahu akbar ndax lii mooy mooy mooy mooy fitra lii fitra la koy wax yu baax yi tekkiwul ne ku newul ci diine nii rek ku gëmul lislaam manu la wax loo xam ne dëgg la si man na wax dëgg tam tamit manu la jub man na jub mooy mais jub gi ñuy wax mooy mu nekk koo xam ne day franc voilà du wax lu amul du manigance doo ko gis muy dugg mukk ci pexe yoo xam ne mais quand li gën a garaaw lu amul mooy moom gëmul mais jikkoom yu rafet yooy nag dina ko jariñ même bu dee tuubul dina ko jariñ fii ci àddina bi nag lay yem waaw te tamit man na ko jariñ mooy ci àddina kese mais bu deewee te fekk gëmul dootu ko jariñ dara lenn rek koy dese mooy noowam ñu koy tudd ci lu baax mais loolu amul sens après ci moom moo tax lu baax loolu ku ko def ku ko jikkoo benn ci jikko yu baax yi dina la jariñ yow man dina la jariñ benn bés mais nag bi tax ñuy wax mooy mu nekk jariñ loo xam ne mawsuula ilaa ilal aaxira day day jokkaloo ba dund gu mujj ba mu yowmal qiyaam loolu am solo mais bu dee fii kese la yépp te fii moom daarul faaniya lay doon kër la goo xam ne day jeex bu jeexee sa mbir day jeexaale waxuma la moom bu jeexee rek mais yow boo jeexee bu jeex ànd ak yow kon mu ne ko ah, amr seetal li ngay wax ndax amul lu gën a gàccalu gën a mën a toroxal nit lu dul wax lu amul allahu akbar moom suñu jamono ji daanaka con concours wax lu amul la mooy échelle boo jël tajidu naasa ak aktharahum yakdibun wal iyaadu billah daanaka échelle boo jël danga naan mag ñi gouvernement yi député yi euh, kii euh, chef de quartier yi jeunesse bi écoliers yi étudiants yi collégiens yi lycéens yi mécaniciens yi daanaka daal boo jël ouvrier yi euh, tôlier yi Euh, manqkatu foos yeeg moom daal daanaka mbir yi dafa mujj nekk foo xamante ne nii ci état boo xam ne bu critique la te wax lu amul dafa garaw mooy li alayhi salaatu wax ne inna rajula la yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaaba wal mu ne inna rajula gis nga nit ki la yakdibu dina expliquer li suñu sëriñ di wax Cheikh Muhammad Mustafa radiyallahu anhu moo dina expliquer expliquer ku ku ku ku ku ku miin di déglu waxtaanam xam nga léegi expliquer li muy tekki pas da dem ci dictionnaire bi naan ex wala nga koy jàppe yow ni nga comprendre expliquer ci en français non mooy façon rafetal la ci wax ne waaj ji day kàcc kàcckat la narkat la waaw mooy muñ lay waa expliquer kat la mooy waa ji kazzab la waaw un grand explicateur la kooku mooy kazzab la mooy daanaka eh, yonent mi aleyhi salaatu salaam ne nit ki dina expliquer di wax lu amul wa yataharral kadib loolu moom moom moo gi c'est fou c'est fou ça c'est fou wa yataharral kadib mooy day toog waa ji day toog di xalaat ana ban duur ban ban wan la war a génne tey di di di xool yan moo la war a nan la koy defaree nan lay defare histoire boo xam ne château de carte la dara ci waaw mbir mi yépp mimma nabatat uquluhum du dara anbatathu bok mimma anbatathu anbatathu uquluhum du dara lu li nga xam ne seen xel yi moo ko meññ ci ay kàcc yu ñu defar muy seet ban mooy gën a jàll mu dóor ko waaw wayataxaral kadib nee nit ki dina def lool di ko def di ko def ba buur yàlla xataa yuktaba inda allahi kaddaaba ba buur yàlla di taf ci xolam kas kasircu ko bind fa moom dogal que ne waa ji léegi kii moom bokk na ci kazzab bi ñi nga xam ne c'est les plus grands explicateurs sur terre wal iyaadu billah wal iyaadu billah kon rawatina bu dee yéefi ray wax yi rawatina jullit moo tax yonent a alei saatu salaam bañ ko laajee ay jullit ar-rajulu yazni ak yooyu mu ne waaw waaye bañ ko laajee di wax ndax dina wax lu amul mu ne déedéet jullit du wax lu amul walla iyaatha billah dangay gis koo xam ne moom njaaloo du ko def en tout cas mooy bi ñu xam mais njaaloo yu ndaw yi moom mën na ci dugg mais daal njaaloo bi tax ñuy wax du ko def fexe na ba euh, jël alalu jàmbur du ko def loolu lépp lu baax la taxaw ab dansin du ko def majaalisu shaqaawa yi yi nga xam ne mooy yu feeñ du ko def dina fexe ba du ci dem du dem stade ci majaalisu shaqaawa yi du dem ci yooyu yépp baar yi du ci dem mais quand expliquer dina ko def aliyasu billah mais ak ak ak frère expliquer mu alxiiba muy petit freeram ndax ndax ndax expliquer moo gën a graw waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu bam doon wax naan aaya ba doon wax ayuhibbu ahadukum an yakula laxma axiihi maytan fa karihtumu ci suuratul xujuraat ndax kenn ci yéen bëgg na sopp na di lekk yàpp mbokkam sa mbokk génn àddina nga bàyyi bañ denc ko nga dem làqatu bañ suul ko ba dem nga ñëw ci guddi gi sulli jël sa paaka ak sa benn bool di dagg sulli ko di dagg teg ci bool bi ngir dem après dal di koy michu sa kër waaw daal di koy reere keroog xam nga kuñ ko wax sax affaire bi day ñaaw moo tax mu defa karatu mu waaw yeneen mi aleyhi salaam ne bi muy expliquer nag lan mooy jëw mu ne mooy nga tudd sa mbokk ci loo xam ne mu ngi ci moom mais moom bëggul ku ko tudd moom bëggul ku koy tuddal yow nga nekk foo xam ne nekk ko fa di ko fa tudd xam nga moo tax erreur bi ñépp ñenn ñiy def man ñeme naa koo wax non mbir mi du ndax ñeme nga koo waxam déet mooy moom liñ koy wax nii te nekku fi mooy riiba xam mooy ki ngay waxal ci moom nekku fi te li ngay wax ci moom bu fi newoon du ko neex wala bu ko déggoon du ko neex loolu kese la du ne man non man lii dama koy wax bu fi newoon ma wax ko teewul jëwkat nga ndax mbir mi nekkul ndax da moom ñeme nga ko waxam déet mooy moom du ko neex léegi ñu ne nenti fekk mbir moomu nekk ci moom quand même moo tax nga gis yaa subhaanallah mbir mi nekk ci moom ñun moom li ñuy def moo tax yonent ma lay saab saab bi ñu ko ne mais bu dee nag loolu ñuy wax nekkul ci moom mooy bi mu ne ma tadruna mal dafa laaj saxaaba yi ndax xam ngeen luy luy jëw ñu ne ah allahu wa rasuluhu a'lam buur yàlla ak ndawam de sallallahu alayhi wasallam moo xam mu ne dhikruka axaaka dhikruka axaaka bima yakra sa tudd gooy tudd sa mbokk jullit loo xam ne bëggu ko ñu ne ko waa bu dee nag li ñu koy tudd newul fi moom mu ne loolu moo gën a garaaw faqat bahatta koog danga koo duural ndax moo gën a garaaw mooy expliquer ñun nag suñu jëw moo tax léeg-léeg ñun li ñuy tudd jëw sax du nekk jëw mais moo gën a garaaw jëw ndax ñun des fois li ñuy waxal ci ki fi newul nekkul ci moom waaw du nekk ci moom mais dañ koy wax ngir am considération ñun ci ki ñuy déglu mu jàppe ñu loo xam ne du ko jàppe kële jàppe ñu considéré ñu en ci jamono joo xam ne li may wax ci sama mbokk mi fi newul dina tax mu damm kooku teg ko ci suuf man mu yëkkati ma loolu nag day pousser nit ki muy wax ci mbokkam moom mu bëgg ñu wàcc ko dootu fi am benn kot fii mu koy duural di wax yoo xam ne moom moo ko créer di ko waxal ta amul boobu nag du jëw boobu gën a garaaw kooku buxtaan la mooy duur la wu rëy rëy rëy wu mu indi te booboo gën a garaaw jëw allahu akbar moo tax ñun suñu société yi illaa man rahima rabbuk lu dul ku sa yà- sa yàlla borom yërëm te yal nañu ci boole amin mooy ne on est tous perdus on est tous perdus ndax nit dina baax lool rafet jikko ci yu bari mais nag jëw mooy problème bi te bu dee li ma la wax nii te loolu ko vérifier seet ko ñu bari yi ñuy waxal diw mi fi newul tam bu doon li ñuy wax mu nga ca moom du ko neex sax en général dañ koy créer leneen teg ci yoo xamante ni sax newul ci moom wal iyaadu billaah lool bu dee yéeféer yii ñoom ñoom la ab jullit ñëw di wax ak di wax ak moom abdu nii ibnul julanda ab jullit di seydna amru ibnul aas di saxaaba yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw di wax ak moom mu naan ko seetaatal li ngay wax ndax li gën a mën a gàcceel nit gin koo mën a toroxal mooy wax lu amul allahu akbar allahu akbar lan ngay xalaat kon ci ñun ci ñun tàmba wax lu amul daanaka dajeeg nit ci mbedd mi sax waa foo jëm ne nag waa saa foo jëm ni ndax tàmm expliquer même loolu manulaa tontu dëgg te mu wax la feneen foo xam ne jëmu fa woon wal iyaadu billah wal iyaadu billah kon mu ne ko yaa amru unzur yaa amru ma taqul ne na ko ne Najaasi waxuma la tuub na mais asaaqifa yeeg kilifaay diine yeeg prêtre topp nañ ko nee na ma ne ko nee na mu ne ma xoolal yow li ngay wax ndax jikko bi gine yées bu nit mën a am gin koo mën a gàcceel gin koo mën a toroxal mooy li nga xamante ne nii gin koo mën a weer weer mooy wax fadahahu mooy weer li lay weer ndax wax lu amul moom day yàgg tôt ou tard feeñ moo tax waxkatu lu amul moom moom amul xel ndax waxam ji mu amul ji mu waxta amul fu mu jaar dina feeñ waaw yafdaxuhu llahu ala wujuhil alamin buur yàlla dina ko toroxal dina ko gàcceel dina ko weer ci kanamu ñi nga xam ne mooy nit ñépp ci ci saaxati bayti ñépp di ko gis Seydina Amr ibn al-As na ma ne ko kultu maa kadabtu wa maa nastaxilluhu fi diininaa na ko <laughs> Abd ibn al-Julanda waxuma lu amul lii ma la wax nii la deme te sama diine ji ma lay woo dagana duñ fa wax lu amul sama diine ji ma lay woo loolu la mooy lislaam makaarimul axlaaq amul fenn fu mu ko mën a gis ab jullit di yéemu ndax li mu yéemu ci fu mu lu gis ci keneen ku dul jullit wala ñeneen ci jikko yu rafet xam ne loolu l'islam dépassé na foofu moo tax Seydina Amru ne ko ma kadabtu waxuma lu amul la lii ma la wax ci an-Najaashi moo am wa ma nastaxilluhu fi diinina te nag wax lu amul du loo xam ne dafa dagan ci suñu diine dagana lu ñu ko suñu diine jii di lislaam Allahu akbar kon al muslimu laa yakzib jullit du expliquer nee na summa qaala nee na Abd ibn ba léegi ñu ko discussion bi entre buuru Oman ak Seydina Amr ibn al mi yonent bi alayhi ngir mu yóbbul ko ko moom ak frère di Jayfar ibnul Julanda nee après bi ma ko waxee lool nag ci yi mu ne ma maa ra'yu Hiraql alima bi islaami najashi mu ne ma waaw yow comme que nee kii tuub na mais lan la ci lan lan la ci Hiraq la wax lan mooy avis wu Hiraq la ci tuubuk najashi ñu gis bi ah ah pardon dane pas ma ra'yu Hiraq dama dama dama def kalb du ra'yi dafa def maa uraa voilà xam nga alif bi moo jiitu raa bi ñëw après muy alif maqsuura man nag dama foogoon ne <laughs> maa ngi doon nii maa ra'yu jiital raa bi déedéet maa uraa euh, Abd ibn al-Julan ko maa uraa Hiraqlu alima bi islaamin Najaashi ne ko man de foogu ma ne kën Hiraq la muy César fooguma ne comme que yow lii nga wax ne lool na demee kon man fooguma ne Hiraql di César yëg na ne Najaasi tuub na qultu nee na man Amru ma ne ko bala ah kay Hiraql moo la ko gin a xam moom xam na ko ah, yow yaa ngi door a xam Hiraql xam na ko bu yàgg xaala nee na mu ne ma bi ay shay'in alimta dhalik mu ne ma waa yow Amru nag bu ma jaaxal yow on dirait que yaay ange gardien wu ñépp quoi parce que bon xam nga tamit day xaw a day xaw a affaire bi day xaw mel ni mooy imaginer jamono jooju bul imaginer mooy téléphone amul booy décrocher booy woote télévision yi amul yooyu yëpp amul te Amr ibn nit la koo xam ne Makka la dëkk kii ñi muy laaj mooy deux grandes puissances du monde mu ngi mel ni comme suñu jamono ji méthode mais méthode de euh, euh, communication yi yëpp benn amu ci nga nit koo xam ne moom moom moom moom moom Kolda la dëkk di la nettali naan la way Poutine de lii la wax te amul journal journal amul dara amul yooyu yëpp tous amu ci du këyit du papier du télégraphe du télégramme xaw ma lan ak télégraphe yooyu yëpp amul. waa ji nekk Kolda naan la mais Poutine lii la wax Trump lii la ko tontu Trump si Trump yëg na ne Poutine lii la wala nga naan non moom yëg na ne Macron kii na mooy yow danga naan eh, no attends yow yow mii yow noo xaar yow saa yi noo xame loolu pareil moo tax Abd ibn Julanda ne ko ah xaar yow nga ne César yëg na ne négus bi tuub na mun na ko waaw nee na mu ne ma bi ay yow ana naka nga xame lool qultu bul fàtte nag ñoo ngi ci riwaaye yi xam ne imaam al-Waaqidi solo bi sanadin da'if mu ne qultu ma ne ko ka ni ma ko xame mooy kaana an-Najaashi yuxriju lahu xarjan fa lamma aslama wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qaala laa wallah law sa'alanii dirhaman waahidan maa a'taytu fa balaga hiraqla qawluhu fa qaala lahu yannaaqu axuuhu atada'u abdaka laa yuxriju laka xarja wa yadiinu diinan muxdasa qaala hiraqlu rajulun raxiba fi diinin faxtaarahu li nafsihi maa asna'u bihi wallaahi lawla dannu bi mulkii la sana'tu kamaa sana'a nee na ma ne ko ni ma ko xamee mooy ndax najaas yi négus bi da doon jox genre dim dim genre impôt boo xam ne da ko doon jox ki nga xam ne mooy César bi mu tuubee nag mooy année bu ne da ko doon jox moo xam année wala daal en tout cas loo xam ne da ko doon jox genre impôt la nee na bi mu tuubee nag moom najaas yi gëm yonent bi alayhi salaatu salaam dane maa ngi wàcc yàlla gis nga César de bu ma laajee dërëm kepp benn fifteen kepp bu ma ko laajee du ma dootuma ko jox léegi Hiraql yëg loolu yëg ne Négus bi loolu la wax muy César bi yëg ne Négus bi loolu la wax frère César di Hiraql frère buñ naan Yannaq ne ko mais yow da ngay yow yow sama mag di le César Hiraqal yow da ngay bàyyi sa jaan bi ndax xam nga yi ay ay ñaaru kii la woon ay satellite lañu woon mais pas n'importe qui Habasha dañu ne woon amoon nañ doole même bu ndax ñoom ñoo bokkoon diine ñoo oh, waa l'empire byzantin Rome byzantin ak yooyu mais dañu ñoom dañu amoon benn dépendance ci waa Rome ci Rome byzantin léegi mu ne. frère César ne ko Hiraql na ko mais yow da ngay bàyyi sa jaam bi du la jox euh, impôt bi mu la doon jox mu bañ doon la ko jox ba pare en plus mu jël beneen diine goo xam ne nekk ci beneen diine boo xam ne bokkul ak sa diine yow muy diine masiixiya Hiraql ne yan naaq rakk ji ne ko é rajulun raxiba fii diine najaas yi dara góor la boo xam ne nit la koo xam ne asxama nit la koo xam ne dafa sopp beneen diine xemmeem ko tànnal ko boppam lan nga bëgg ma def mais il est il est <laughs> xam nga loolu en tant que man nga ko wax sa sujet yi ñi nga jiite mooy César man na ko wax ñi mu jiite façon gladiateur yi muy xeexloo ci arène yeeg ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci basse classe yeeg ñooñu man nga leen wax lool mais Najaasi budul dara ak buur la fam ne même bu dee ne ñun doon nañu jox impo moom mu tànnal diine boppam topp ko lan nga bëgg ma def ci moom mu ne ko te mon frère César ne ko Hiraql ne ko wallahi law la donn bi mulki bu dul woon nay gu ma nay ci sama diine sama nguur gii xër gu ma ci xër bëgguma gaay la roi euh, la royauté daal di may romb nag bëgguma ñàkk sama nguur gii budul woon loolu la sanantu kama sanant kon ma def ni moom Najaasi moom dama ëpp fulla rek <laughs> donc mbir yi daf ko jaralul lim ma jaral nguur daf koo jaralul lim ma jaral man budul woon li ma ci xëre bëgg ko mooy ci nguur gi konoonte kon ma def ni moom waaw kon gisoon nañ ne Hiraql moom mujjul tuub ndax nguuram mais xamoon na ne yeneen time alay saar saam dëgg la qaala nee na Abd ibn al-Julanda ne ma man Amr ibn al-As unzur ma taqulu ya Amr mu ne ma ah non affaire yi da koy jële kaw quoi dafa mais ah, kii lii mu may nettali dafa mel ni damay gént quoi mu ne ma unzur ma taqul mu waxaat ma seetaatal li ngay wax waaye Amr Amr Amr seetaatal bu baax li ngay wax unzur ma taqulu ya Amr qultu nee na ma ne ko li ma waxee loolu ma ne ko wallahi sadaqtu ko ma ne ko wat naa ci yàlla ne li ma la fi wax yépp dëgg la qaala abd abd ne ko mooy abd ibnul julanda buur bi ne ko fa axbirnii ma alladhi ya'muru bi wa yanha an léegi comme que deme na noon léegi damaa bëgg léegi nañ ñëw ci mooy gis nga <laughs> waa ji ku muus la ah. mooy ne buggu cee duggee buggula dugg ci lislaam noonu te xamul situation internationale ndax nguur yi lool la bari na ñoo xam ne nguur yu bari ñuy def acte mimétique la rek mooy dañuy gis ñiy def ñu soobu ci moo tax la diplomatie de de de de balbutiement yoo xam ne kii day def ma def lool ba dafa am ba léegi ah. bari na fi ñoo xam ne engagement militaire yi ñuy engagé seen armée yi defuñ dara lu dul seen allié diw moo bëgg ñu def ko ñu topp ci wala moo ko def ñu topp ci xam nga moom lañ doon tooñee Tony Blair naan waa ji moom mooy euh, euh, daanaka euh, xajugaay bu Bush lu mu wax rek mu topp ci mooy ne yu mel noonu la loolu dafa am ba léegi ñoo xam ne ñoom seen politique étrangère rek seen lépp teguñu ko lu dul ne réew sàngam bu defee ñu def moom mi nag dafa bëgg a xam nag surtout situation internationale comme que buur la mu xam situation bi palper ba xam lan la diina ji ñu ñu kii di ma wax ana ñan ñoo ci dugg ak lan mooy réaction wu différents grands royaumes yi yi fi nekk ak empire yu rëy yi ndax man kaysar laaj laaj ak ak na léegi bi mu amee information ci lu leere noonu waaye tamit leer lu waa si ana naka lañ def ak moom ndax ñooy ay ñoñam te ñoom fi ne ay arab lañ Umman te Quraysh mooy daanaka ñi mooy côté yooyu ñoo fa ëppoon doole surtout côté biir euh, péninsule bi noonu mooy ne acte boo fi jël bu ne boo xam ne pesé woo mbir yi defoo ko en connaissance de en conséquence bi ngay def en connaissance de cause xam-xam dugalulu ci wala nga xam fan la situation bi toll ban nga ko def di nga ko ne dugg naa ci ci nga déclarer guerre ñi ci des te loolu mën na leen a bañaanaan léegi nag mu bëgg a palte ba xam situation internationale ana ban accueil la les grands empires ak les différents royaumes daldi accueillir diine ju bees bi bi mu paree ci lool nag mu dóori ñëw nag ci diine ji ci boppam ci yonent bi aleyhi salaatu salaam contenu wu message am mooy lan mu ne ko léegi <clears throat> fa ni laaj ma ma alladhi ya'muru bihi wa yanha damaa bëgg nga wax ma nga xabaar ma ana lay digle sa yonent bi ngay wax ma aleyhi salaatu wassalaam wa yanha anhu ana lay tere ndax diine loolu la moo tax képp koo xam ne ku naan ne diine joo xam ne moom ñoom lenn rek la euh, euh, licite ou illicite loolu ku la ci wax bu ko jàppee nee ko waaw revendiquer ko la Seydina Ammar doon wax radiyallahu juif bi ñëw naan ko yéen seen yonent bi jaaxal na la mais lépp la leen jàngal mu ne ko waaw bàyyiwul dara même buñ demee toilette nan la ñuy demee toilette nañ fay def loolu lépp dañu koo jàngal waaw xam nga looloo gën a liñ naan looloo gën a dee moom voilà mais bu doon ñenn ñi ci ñun sama classe gi fa lañuy nekk di jéem a nekk ñoo xam ne di genéwo bon kii non jaaral ci li mu wax jaaral ci digg bi ne ko waaw lool lool la lépp la ñu xamal moo tax képp ko la yéen diine ji yoo xam ne dagan naa daganul kese la nga ne ko loolu mooy premièrement d'accord naa nga wax loolu mais du dëgg sax mais loolu noonu lu rëy la ci loolu noonu daanaka mooy lépp ndax ku toppul ndigal yi borom bi subhaanahu wa ta'ala yonent bi alayhi salaam bi joxe yow l'islam amoo fi benn cër amoo fi dara dara boo foogee ne mbiri ay pensée la ak ay comportement kese comportement goo xam ne yow yàlla bi nga ne <laughs> li muy ay comportement yu baax yi moom bu la diggalee rëy nga koo def naan nga ko kenn ginu koo ñaaw jikko waa jooju moo tax ay yéen fii lu ngeen dugg ay xool ndax ay dagan naam daganul dang lan nen hakada naka nii la ak li gaan ak kasaa voilà nii la nii la war a demee ah kay ah kay warul ci jullit la waroom Laxdari yi doon wax wax na dëgg radiyallahu anhu nga bu majeur boo xam ne muy def dara ci diine te xamul lan moo ci àttee charia lan la ci àtt suñu borom àtte waaw suñu boroom ne fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi xam bu dee ne xamu ngeen laata ngeen di jëf nga ngeen di poser benn acte laaj leen ñi xam al baabul ilmi qabla al qawli wal amal limaamul Buxaari def bunta ngi al al ilmu xam d'abord laata ngay wax ak laata ngay jëf kon loolu na loolu la moo tax mbir yi loolu la ay diglee ki tere la ay diglee ki tere la ndax loolu mooy dund gi foo jógee yeewu loolu rekk a fi am li daga nag li xaram ñoo fi ne ñoo fi ne sinon même te ki lay wax lool di la gëm loo ne moom laïcité gi mu lay woo mais looloo fa am looloo fa am boo ñëwee nar a traversé kii daganul nga traversé tali bi mooy lan bonum rouge bi bu tàkkee mooy daganul ngay jàll waaye nga romb gis mbir boo xam ne da ko bëgg ci magasin est-ce que da ngay ñëw jël dañ naan la non il est sanctionné kii par la loi par tel article c'est du vol c'est kii ak encours yi xaw ma ñaata kii de prison nga ñëw bëgg bu est-ce moo bëggee liggéey dafay ñëw rek dem fenn kër jàmbur tàmbalee liggéey non dañ naa la loolu daganut li dagan mooy fii ngay jaar procédure yi nii la mooy ci la koy tere ci cadre diine moom li muy def loolu bindoom yëpp daganul ak daganul la est-ce que c'est mooy nul lan moo tax ñu naan la nul n'est censé ignorer la loi du ñoo lay wax lool amul kenn koo xam ne moom man na war naa mën a taxaw naan xaw ma woon non dafa war a xam. lool lañ lay wax noonu moo tax loolu la même xattaa yéeféer yi sax Abd ibnul Junandaan yi xam na ni mbir yi loolu la moo tax bi mu ñëwee di wax ci wàllu diine ji di laaj yonent mi alayhi salaatu salaam moom lan nag naka la fa deme naka lay deme fa dane ko ana dane ko ana fa axbirnii ma alladhi ya'muru bihi wa yanha wa yanha anhu waa ji ñu fi wax ma lan lay digle ak lan lay tere waa ju ñu embauché dañ naan ko lii mooy say différentes tâches yi nga war a def ñun dañoo bëgg taxawal benn ay ay logiciel ci sàngam looloo tax ñu daal di lay recruter mais nag dafa am ay garde-fous yow dañ laa recruter même ñoom seen liggéey yéen liggéeyu caaxaan yi ci bourse bi lii la ngay spéculer man ngay spéculer mais am nay garde-fous bul dépasser sàngam lool mooy dañ lii lañ la digal lii lañ la tere non alors kon mu ne ko ana lan lañ la digal ak lan lay digle ak lan lay tere qultu sayna Amr ibn al-As nee na ma ne ko ma ne ko ah, ya'muru bi ta'ati llahi 'azza wa jalla wa yanha 'an ma'siyatihi wa ya'muru bil birri was silati rahim wa yanha wa an az-zinaa wa an al-xamri ma ne ko moom Abd ibn al-Junanda ya'muru moom alayhi salaatu wa salaam day digle bi taa'ati llaahi azza wa day digle ñu topp buur yàlla mi nga xam ne màgg na tedd na tedd na màgg na wa yanha muy tere an ma'siyatihi di tere ñu ñu daal di koy moy wa ya'muru muy digle bil birri wa silati rahim muy digle jëf lu baax wa silati rahimi ak ndox mbokk jokk mbokk wa yanha muy tere ani zulmi ci tooñ wal udwaani ak noonoo wa ani zina day tere tamit li nga xam ne mooy fornication njaaloo wa anil xamri di tere li nga xam ne mooy mooy sàngara mooy la naan ko mooy mooy lan mooy jaay ko mooy lan mooy di kuy spéculer wala mooy lépp loo xam ne lu ci jege ci sàngara da koo tere wa an ibadati alxajari walwasani wasoli day tere tappam moom it ba léegi aleyhi salaatu wassalaam jaamu li nga xam ne mooy xeer yi ndax yàlla yi nga xam ne gars yi ñoo ko doon defaral seen bopp noonu ñoo ko defar ndax même nit ñi ba léegi loolu la ba léegi am na ñoo xam ne dañuy jaamu ay garab di jaamu ay ay xeer yu ñu defar ngay gisee bouddhiste yi seen budaa boobu ñuy teg di ko diwa ko kii ko en or mooy mais ku affaire boobu lañuy jaamu pourtant ñoo ko defar ba mu liise noonu ba pare mujj di ko jaamu ci ginnaaw nga gis ñoo xam ne ay ay xeer lañuy jaamu parce que lii xeer la wu jóge xaw ma fan wala ñoo xam ne ak garab ainsi de suite mu ne moom nag day tere an ibadatil xajar waaye léegi xajar yi li ëpp ci monde bi léegi dañ ko mujj def système mooy xeer yi nekkatuñu ay xeer ab système lañ ko def boo xam ne dañ koo jàpp comme yàlla ju naan nii la moom daal ci waawam lañuy dox ciy déetam lañuy tëngu tënku tudd ko nag seen tur yu ñu leen neex muy système boo xam ne jàpp nañ ne amul système bu ko féetee di kaw te lépp ci baatil la tegu ci neen mu ne wal yi day tere tamit ah, jaamu li nga xam ne mooy xërëm yi wasali bi ak li nga xam ne mooy croix bi voilà mooy yëfi chrétien yooyu ay ay ay ay ay au nom du père du fils yooyu noonu yooyu da koo tere voilà loolu da koy tere xaala bi Seydina Abdu Amru ibn al-As ci lii nee na ne ma Abdu ibn al-Julanda mu ne ma maa ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi law kaana axi yutaabi'anii alayhi la rakibnaa xatta nu'mina bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa nusaddiqa bihi walaakinna axi adannu bi mulkihi min an yada'ahu wa yasiira danaba nee na mu ne ma moom Abdu bnul Julanda mu ne ma mais lii aka mais lii rafet naa maa ahsana hada alladhi yad'u ilay a rafet lii muy woote jëme ci lan moo gën a rafet ci lii muy woote jëme ci ana lan moo ko gën a rafet wa yanha an ana moo gën a rafet ci lii muy woote jëme mu ne law kaana axi waaye nag bu doon ne sama ay way bu doon ne sama frère bi di li jay farde bu doon ne sama freer bi de jay far ay waay aka neexoon mu topp ma bu ma toppoon ci sama avide dañuy war maak moom suñu gëléem lañuy jël daldi dem ba Medina fekk fa seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam daldi koy gëm dëggal ko waaye de Amr duma la nëbb gis nga sama frère bi nag aka xër ci nguuram gi aka nay ci nguuram gi ndax ab donn donn mooy baxi la mooy ku nay ci mbir moo tax euh, wa ma huwa ala ah, waaye sama frère bi laa kinna axi wala kinna axi waaye sama frère bi adonn bi ñun ak nay ci nguuram gi moom la nguuram gi jaral na ko lu tax loo xam ne gisuma lu tax an yadaahu mu bàyyi ko fi wa yasira zanaban muy mujj di nekk benn koo xam ne day toppaati non moom koy nguur rek jiite kese la man di nekk mais di topp ci ginnaaw kenn yi gëw ma mu nekk ko de qultu nee na man Amru ibn al-As ma ne ko in aslama mallakahu rasulullahi sallallahu alayhi wa axada sadaqata min ghaniyihim fa raddaha ala faqirihim nee na ma ne ko nag dala la sa xel bu dee tuub na xaw ma de mais bu dee tuub na lool muy ragal ñàkk nguuram mujj nekk koo xam ne ab al toppe lay nekk lool du ko ci fekk ndax bu bu tuubee yeneen ci ma sa sam dina def mu jiite mu dina ko dina ko conforter ci jiite gi mu jiite waa Oman fii ci ay ñoñam lenn nag lay def mooy dina jël nag li nga xam ne mooy azaka ci seen riche ñi nga xam ne àgg nañ sëyu joxe azaka plafond bi nga xam ne ku fa àgg te sa alal mat at bu dee ci wàllu zakatul euh, euh, al fidda ak al al dahab ndax xawalaanul xawli du loolu kënee affaire bi foog mu mat at loolu insha allah buñ àggee ci zakat dinañ ko gën a yaatal loolu du ci zakat lépp lépp lépp il faut mu mat at ah. non waa ji nga xam ne day bay waa ji nga xam ne ay tool la yor te mu nekk tool yoo xamante ne nii taw bee koy eh, arrosé kooku noonu kooku noonu même beneen bi kooku buy génne même bi nga xam ne moom moo ko doon arroseel boppam bu ciy génne azaka jam war a génne du nekk loo xamante ne nii dañ naan ko téye ko ba ma at non non bés bi muy bu dee gerte la bés bi mu koy déqi lay génne azaka bu dee dugub la bés biñ ko góob lay génne azaka yi wa aatu haqqahu yawma hasaadi walla tusrifu joxe leen li ngeen xamante ne okulu ngeen lekk e, dana joxe leen wa aatu haqqahu wala kulu min thamarihi ila athma wa aatu haqqahu yawma hasaadihi wala tusrifu ndax buur yàlla bëggul yàqkat yi mu ne joxe leen lekk leen ci meññeefu seen li ngeen di bay bu ñoree waaye nag ngeen joxe seen azaka àq bi muy azaka ji ci war zakat bi yawma xasaa bi bés ba ngeen ko góobee bu dee lu ñuy góob la bu mooy bésu récolte bi xam nga loolu kenn waxu la mu téye ko nga ko bu ma ak voilà loolu insha allah léegi détails yooyu zakatul mawashi yooyu dafa am solo ndax am na ku ma dégg maanaam mu ne non am ku ko doon ku doon laaj yu mel noonu muy wax mu ne non non yooyu jaru ko ndax yooyu non léegi nii bañ a léegi léegi amul ñu yor ay troupeau amul même bu dul woon kenn amul sax dañ koy continuer du ko jàngale. yow dundoo ko daa tax nga ne kon du kenn du ko jàngale mais bu doon loolu la kon diine ji xanaa dangaa foog ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi téere yi ñuy bind ñoom A ba Z ci surtout ci fiqh. loolu lépp ñoom lu ñu dund la ñoom bu ne woon non ñun suñu dëkk bii wala sama gox bii am na masala yoo xam ne dunduñu ko kon duñu ko traité kon yow xam-xam bi dina àgg ci ñun moo tax suñu façon esprit boobu nga xam ne euh, mooy mbir yi di xool rek yow li nga kii nga jàpp ci dem après yëfi tàyyel yooyu loolu du def nit du tax nit am xam-xam te bu ñépp defoon noonu xam-xam bi du àgg ci ñun moo tax loolu erreur la mooy zakat buñ koy def insha allah du ne rek da ngeen ñu dañuy ñëw rek ay aywa zakat ci wàllu wax gaay li leen neex mooy waaye gaay leen ñëw leen ci salaire yi bi leen c'est vrai nit booy kii li leen li la li nga xam ne moo la touché ko eh, personnellement ngay njëkke mais tekkiwul ne te lool ngay gën a ngay gën a euh, bàyyi xel mais nag bul tax yow nga ne bu ñuy expliquer ñeent lenn yi yeneen yi nga xam ne yow touché wu la directement nga ne non nañ ko tëb non lu tax ñu koy tëb yow jëlal li nga soxla am na keneen koo xam ne moom bu dégloo loolu soxla na ko moom mu jël loolu. kan moo la ne nit ñi sàmm yor ay ay xaraki nag ci àll bi wala ci biir dëkk beeg yooyu ñooñu ñooñu noo bëgg ñu def leen ñu tëb leen parce que yow salaire nga am salaire boo xam ne sa fay ci compte lañ koy dugal kon nañu wax rek zakat bi jëm ci loolu li ci des nañ bàyyi ah non jullit du am esprit égoïste sama kii rek man nañ ma traiter sama yëf ñi ci des moo jaru ko nuñ continuer dugg ci leneen kenn du dugg feneen lu dul mbir yëpp leer pour ñépp insha allah kon mooy affaire yi loolu la ah Seydina Amr ne ko radiyallahu anhu ne Abd ibn al-Julanda ne ko sa frère bi loolu ngay tiit ci moom ragal ci moom du am ndax gis nga bu tuubee yonent bi alayhi salaatu salaam dina def mu nekk buuru waa ñoñam comme ni mu ko nekkee suuf ko nag fa axada sadaqata min ghaniyyin dina jël zakat ci ñi nga xam ne ñooy woo way woomal yi fa raddaha ala faqirihim mu daal di koy delloo ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy ñi ñàkk ci waa dëkk réew mi voilà loolu nag esprit bii buñ ci accès insha allah ci zakat wuute nag loolu ñi nga xam ne ñoom it dañoo nekk completement ci côté plaque ba lañ nekk ñu naan l'islam ak capitalisme ak kii boog socialisme benn la mais loolu loolu loolu loolu wax la ju amul complètement faux ay yi nga xam ne comme li communistes yi woote naan way partager bien lislaam wootewul ci loolu zakat tekkiwul jamais du tout tekkiwul loolu xaaju la sax am esprit boobu xaaju koo am yow yeneen bu doon loolu la yeneen nga xam communiste yi naan la ñépp war a mooy affaire yi dañoo ñépp nit ñi dañoo war a tolloo presque luñ am yu mel noonu loolu amul ci l'islam l'islam da nga doon gis saxaabo yoo xam ne dañoo ay richard lañu yeneen mi alei saatu salaam ci boppam ni ñu toog moom këram mu toog ñett weer wala ñetti semaine wala ñetti fan cin du fa tàkk ndax ñàkk ñaari mbir rekk lañ doon lekk mooy lekk ci tàndarma ji naan ci ndox mi illal aswadayn loolu lañ doon def loolu bu doon lool la ñuy doxalee mos kon kon ñe ci wet gi dina bàyyi ñu riche moom mu nekk fi loolu di ko dal ba di muy génn àddina moom alayhi salaam mu jël yére mbubb ko ngam daal di koy tayle benn juif ngir mu jox ko lu muy lekk bu bu bu bu bu bu jamono soppee bu amee mu daal di koy delloo mu jëlaat mbubb ko ngam moo tax loolu esprit raccourci yooyu du dëgg amul voilà léegi kon mu ne ko nag kon dinañ jël sauf que bu bu boobaa nag bu tuubee yeneen ma saa saam dina ko bàyyi mu nekk mu jiite ay ñoñam ba léegi fii sauf que nag day jël zakat yi du ko jël ngir indi ko Medina ngir non mooy ni way ñàkku réew mii waaw Oman pauvres yi riches yi dañuy jël ci seen paar ci seen alal loo xam ne buur yàllaa ko farataal du du du loo xam ne don la du don zakat du don du ay jaay baax la ki gën nay sax da koy joxe te lool par la mooy ne affaire bi yow da ko koo moomul du sa alal ji daa am loo parti boo xam ne yow boo doon mooy ne yow amoo droit lekk ko ndax loolu keneen a ko moom du ay dama koo yërëm non du dama koo yërëm moom moo ko moom par force voilà droit la du du du ay dañ koy di leen xoole di leen xoole de haut de ñoom ñoo ko moom lu buur yàlla mi la bind jox la li nga yor moom moo dogal ne lii ñoom moo ko moom voilà mu ne kon loolu lay def euh, jël zakat ci ñu way woomal yi delloo ko ci ñi nga xam ne mooy seen way ñàkk yi qaala nee na abdi ne ma ah inna hada la xuluqun xasan ne ma ah waaye yow lii nga wax moom rafet na lii jikko ju rafet la jikko ji rafet na lii nga wax lu rafet la waaye léegi eh, discussion bi nag dafa xaw a gudd tey xam naa insha dañuy yem ni ci biir di ñëw ñu àggale kon muy discussion ba léegi entre Seydina Amr ibn al mi yonent mi alayhi salaatu salaam yónni selon imaam al-Waaqidi ci Jayfar ak Abd ibnay al-Julanda nekkoon njiitu Ummaan nekkoon njiitu Ummaan buuri Ummaan mu ngi bi mu agsee fi abd la nekk ki ci gën a féete suuf euh, ci ay at moom lay discuter di discuter moom ba léegi nii ba ni mu koy waxe mbiru sar euh, azaka ne ko dañ koy jële ci seen waay ñàkk waay am woomal yi delloo ko ci seen waay ñàkk yi léegi naka la discussion bi continuer xiwaar bi dialogue bi ak laaj yi abd ibnul julanda